baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wasbir nafsaka maca alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati walcachiyi yuriduuna wajhah wala tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati alduniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawaahu wa kaana amruhu furta kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ñaar fukk bi ak juróom ñett mu ne wasbir muñal nafsaka mooy muñal te téye sa bopp yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ma alladina ànd ak ñi nga xamante ne ni yad'uuna rabbahum bilghadaati wala ashi ñooy jaamu seen borom di ko wéetal ci li nga xam ne mooy suba yi ngoon yi ci julli yiñ koy defal ak yi nga xamante mooy zikkar yi nga xam ne moom la ñuy defal seen boroom tabaaraka wa taala di ko woo di ko jaamu te di ko wéetal te ñoom nag ba ñuy def loolu yuriduuna wajha nammuñu ci dara lu dul ki nga xamante ne nii mooy la face d'Allah mooy nekk nekk borom bi tabaraka wa taala kese lañ ci yoon wala temps du tanag bul jël say vil sa ay naaka sa mooy bul jéggi say bët di xool ay naaka annahum jéggi leen ñoom ñoo ñële di way ñàkk ñoo ñële ak ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy jàpp seen bopp nekk ci loo xamante ne nii di woo seen boroom ci azkaar yi ñuy def ak xam-xam yi nga xam ne moom la ñuy gëstu di ko nekk di ko def guddi ak bëccëg yi ak julli yi nga xam ne moom la ñuy nekke ci yi nga xamante ne moom la leen boroom bi teg ak salaatu ala nabi yi ñuy nekke alayhi salaatu wassalaam mu ne walaa ta'du aynaka anhum bul jéggi sa bët nooy bu leen fi bàyyi di xool leneen mooy di de xool ñeneen ñoo xamante ne nii ñu wuteeg ñii la turiidu bu boobaa kon mooy dangay namm ziinatal xayaati dunya taar taar waat dina gi nga xam ne dafa jege te gaaw a doyadi wala tutin tabul topp man aghfal na ka nga xamante ne nii moom dañoo préoccupé qalbahu xolam mooy dañoo def xolam daal yeneen ci moom daal li nga xam ne mooy xolam daal li nga xam ne moo ko yitteel daal te moom faalewul moom faalewul borom bi da koo soxlaal leneen mu soxlaal leneen an dikrina wëllif bi ñu tudd ñun mooy wute naag ñii nga xam ne moom laa wax nga muñ téye sa bopp di nekk ak ñoom nem bu dee ne léeg-léeg ñoom mën na nekk ak ñoom amaana moom bu dee ci wàllu biti nii rek mooy ne ñoom ay néew ji doole lañ waaye nag ñooñu moom nekk ak ñoom moo gën nekk ak ñii nga xam ne walla tutintabul topp mukk man ka nga xamante ne ni yaafal naa xalbon dikrina mooy xolam dañu ko wëlliif daal di koy daal di koy préoccupé leneen soxlaal ko lu dul tudd ñu nun borom di tabaraka wa taala wattabaa hawaahu te waa jooju mooy ki nga xam ne ay bànneexu bakkanam kese lay topp wa kaana amruhu <clears throat> te waa jooju moom ay mbiram moom daa masa nekk te moom ay mbiram nekk furuta loo xam ne ëppal la wala gàttañ lu ci gëm yàlla ci wéetal borom bi tabaraka wa taala waaye wa kaana amruhu furuta mbiram it daa nekk li nga xam ne ëppal ci mooy yàlla yeeg yi nga xamante ne nii moom la te borom bi tabaraka wa taala di tere moom moom xamu ci xaar da ciy dem li nga xam ne ni mu gën kii rek nekk ku ëppal nekk koo xamante ne wa kaana amruhu am ñu ne ak rëccu la mburam yépp ndax ak rëccu la lay yóbbu akuk cànkute akuk li nga xam ne mooy ak toskare de léegi nag laaya bii nii al imaam ibnu maaja rahmatullahi alayhi solo moom ci li nga xamante ne nii mooy ci sunan bi kene lii nii mu ngi wàcc ci ki nga xamante ne mooy xadis bi nga xam ne moom la jël ci seydina xabbab ibn al arati radiyallahu taala anhu wa ardah bokk na ci ndongaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko njëkk a gëm sax moom seydinaa xabbaab moomu radiyallahu taala anhu wa ardah al imaamu ibnu maaja dafa soloo ci moom xadis <coughs> boo xam ne nag bu gudd la waaye xadis boobu noonu këne lan mooy nañu wax bon ci gàttal ndax dafa gudd mu ne fekk laaye bi nga xam ne moo nekk ci suuratul kii suuratul an'am muy laaye bi nga xamante ne nii fala borom boroom bi doon wax muy laayab 52 bi wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bilghadaati wal 'ashiyyi yuriduuna wajha wala tatrud mu naan koy seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam bul dàq dee alladina gaa yi nga xam ne yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ñoom ñooy woo di ñaamu di di di di njaamu seen boroom di ko wéetal ca sikkar ya ñuy def ak julli ya nga xam ne sëlmal ya ñooñ nga xam ne dañuy wéetal seen boroom ci suba yi ak ngoon yi te nammuñu ci lu dul moom nekk nekk boroom bi tabaaraka wa taala gërëmum loolu mu ne laay boobu noonu seydinaa xabaab radiyallahu anhu dane aaya bii nii ba fi nga xamante ne nii mooy mooy fa mu jeexe ba cinquante deux bi mooy laaye boobu na mu jeexe loolu noonu mu ne bu loolu de muy mu ne Seydina Xabbaab radiyallahu anhu mu ne da al aqram ibn xaabis at-tamimi ak uyayna ibn xisn al-fazari ñoom ñaar dañoo ñëw radiyallahu anhuma ndax mujj ndax tuuboon nañu ñoom ñi yenn nekkoon ay sang nag noonu nag ci yenn ci tribu bi ci waasoy arab yi waaye nag dañoo nekkoon nit ñoo xamante ne nii ñoom moom bon mooy al aqram moo nekkoon sang waa banu tamim bokk ci sang yu mag yi na ibn xisn mooy waa banu fazara moo ne woon seen sang te ñoom fekk woon nañ ghazwatu Hunayn ak yooyu ak la nga xam ne moom lañ fa jëf amaana bu ñuy tudd wa yawma Hunaynin bu ko boroom bi di tudd ci alquran amaana dinañ def benn benn benn résumé mooy benn kii bu ndaw tënk bu ndaw ci xare boo bële ak nam demee amaana dinañ tuddaale ñoom ñii lañu fa defoon te loolu gisoon nañ ci lenn luñ gisoon ci suuratul xujuraat boo fa delloo ka ñu doon wax bokk na ci ñoom ñii ñoo xam ne di nga leen fa dégg muy ñoom al-Aqra' ibn Haabis ni ak Uyayna ibn Hisn al-Fizari radiyallahu anhuma léegi nag biñ ñëwee fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ak seydina Suhayb ak seydina Bilal muy Suhayb ar-Rumi seydina Bilal ibn Rabah al-Habashiyu al al makkiyu rahmatullah alayhi al qurashi mawlaahum wa Ammaar muy Ammaar ibn Yaasir ak Xabbaab nii di Xabbaab ibn al Arat ñu toog dañoo ñëw fekk ñu toog nekk ak yeneen nit ñoo xamante ne ci way néew ju doole ji lañ woon jamono jooju ci way ngëm yàlla yi bi nga xamante ne ñoom ñaar ci lañ ñëw al Aqra ak na daal di gis comme que ay sangi ay ñoom seen ñoom ñoo nekk seen chef de tribu bi ñoo jiite waaso yañ nekk ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal gis liñ gisee ñi daal ñu ay borom bu buy woyof daal ñu woo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñun daal dañoo bëgg nga utal ñu daal mooy daal jataay boo xam ne ñun daal arab yi bu ñu ñëwee dinañ xam ne ndax délégation yi dañ fiy ñëw nag waa fekk jamono yooyu délégation yi di ñëw dañ fiy ñëw nag bu ñu gisee nag xam nag suñu ngëneel nag xam ne ñun daal du ñu toog ak ñii nga xamante ne nii boroom woy woyof tànk yi boroom woyof mbubb yi ak ñi nga xam ne mooy ay ñenn ñi ay jaam lañ woon ñu libéré léegi nag bi ñu waxee lool nag ndax ñun ñii kat dañuy am kersa lu lool nag suñu suñu nawlay arab yi nag jóge ci kaw geeg yooyu ñëw fekk ñu ñu toog ak ay jaamak yooyu lool moom duñu ko man daal léegi nag loolu nag léegi loolu lañ waxoon léegi nag ne bindal ñu benn téere boo xam ne daal ci nga ñuy bindal benn kayit daal ngir loolu le nee na ba yonent ba sallallahu alayhi wasallam naroon ko def Sayyidina Jibril wàcce laaya boobu ñu waxoon ci sa ci suuratu al-an'am ne wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bul dàq ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamu seen borom di ko wéetal ci suba yeeg ngoon yi loolu après nag ginnaaw gi léegi nag nee na ginnaaw gi nag yonent ma lay saa saam daal di koy bàyyi nga di nga xam ne mu indiwaat yeneen aaya yoo xam ne nee na ci la léegi nag ñun li ñu soral soxal fii mu ne ginnaaw boobu ñun dañ doon nekk ñun xabbaab ak ñi nga xam ne ñooy way néew ji doole jullit ñi radiyallahu anhum dañ doon nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba daanaka dañ ko doon teg ci wóomam yi ni ko doon jegee muy waxtaan ak ñun di ñu jàngal léegi nag bu masoon a toog ba war a ba bëgg a jóg nag da doon jóg rek dem léegi nag léegi nag suñu borom nag daal di wàccew aaya bii ñu gis ne wasbir nafsaka mooy téyel sa bopp muñalal sa bopp mooy di téye sa bopp maa ma alladina di nekk ak alhamdulillah ñi nga xam ne yad'una rabbahum ñoom da dañuy ñaan di dagaan te nekk di wéetal rabbahum seen borom bil ghadaati di ko julli la ko sëlmal bil ghadaati ci ngoon yi wa bil ci suba yi wal ashi ak ngoon yi yuriduna wajha ñoom de nammu ci lu dul nekk nekk borom bi ngërëmu boroom bi tabaaraka wa taala te nag bul jël sa bët di ko xool bàyyi leen fi di xool ñeneen muy gaay yi nga xam ne turidu zinatal hayaatid dunya léegi nag ñu ne wala tuti man aghfalna qalbahu bul topp ñi nga xam ne moom doom dañoo soxalal seen xol leneen lu wuteeg bi ñu tudd ñu ne loolu mooy yoy nag al aqram yi la doon wax wattaba'a hawaahu mu topp ay bànneexam wa kaana te moom amruhu dafa nekk loo xam ne furuta mu ne qaala halaka mooy ak algade léegi nag loolu la laaj loolu la nettali bii wax muy loo xam ne al imaam Ibn Maaja moo ko wéetewoo ci kutubu sitta moom moo ko ëndee nii waaye loolu al imam kii mooy ne waaye na ko noonu tamit jëlee nañ lu mel noonu comme ni ko borom asbaabu nuzul daal imaam al Waaqidi yu na ko noonu al imaam at-Tabari yu rahmatullah alayhi daal na koy nettali jëlee ko ci Seydina salmaan loo xam ne lu niroog nettali bi waaye boobu ci wasbir nafsaka la doon wax ne wax ne loolu noonu mu ngi wàccoon ci ñoom wax ne ñoom su yey ne ñii la woon léegi nag loolu kon léegi mooy wax bu njëkk bi kon insha allahu taala wax ji dafa nekk loo xamante ne nii mooy ne lii la daal mooy li nga xam ne loolu la ñu wax léegi nag mu des est-ce que nag mbir mi dëgg-dëgg sax affaire bi est amul lees ciy seetaat loolu nag la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw ndax bu ñu ci duggee nii mooy mbir mi day nekk loo xamante ne nii nag du àgg de ndax lan mooy suñu waxtu dafa jot allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in